walillahi alhamdu wal minna kon ci suñu jotaay bii ñuy génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre trois cent huit doon wax baabu karahati rukubil jallala walillahi alhamdu wal minna xadis benn bi nga xam ne dafa doon moo doon xadis mille six cent quatre-vingt-douze mu ne woon an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aljalalati fi al ibli an yurkaba alayha walillahi alhamdu wal minna li ñu waxoon nag ci jàllaaya yooyu euh, man na nekk tamit jën mooy yi nga xam dañ leen di lekk rek waaw parce que mooy àtteeb jën day yor loolu mooy jën boo xamante ne daa lekk sobe waaw loolu la rek jàllaa la euh, voilà waxoon nañ la li gën a dëgër mooy yemul rek ci dawatul arbaa bahima yi nga xam ne dañu yor quatre pattes comme li imam Uh, Ibn Hazm di wax waaye mooy yooyu yëpp ñoom kanaar ñoom uwa ñoom kanaara ak xeet yooyu uh, nga xam ne ak ñoom xar bëy nag ñoom ñëpp ci lañu loolu lépp dañu yor àttee jàllaala waaye it uh, mën nañ ci dugalaal li nga xam ne mooy jën yi ak yi nga xam dañ leen di lekk nga xam ne dañu dagaan bu dee ne dañuy dund li nga xam ne mooy sobe ci kaw ñi nga xam ne ñoom dañ jàpp ne bu dee ne jàllaala daa xaram loolu seen wax leer na mais da koy jox leneen bu dee ñi nga xam ne ñoom imaamul Hasanul Basri loolu dara new ci voilà bu dee Ishaq rahmatullah alayhi kii bi bu baax jeex na mi <laughs> ne dañ koy tëj ba bu dee boobu waa jën mu ne xanaa comme que moo gën a jege li wàllu ganaar ak ñooñu xanaa euh, euh, jox ko leneen ban naa ñetti fan Euh, wallahu taala alam léegi euh, ñu war a gis buntu bi mu ne trois cent neuf chapitre trois cent ci garab numéro trois cent neuf ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinana al-ula maskanahum <coughs> muy ci ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhi anha ba léegi mu ne baabu kon trois cent neuf ñetti téeméer ak juróom-ñeent baabu buntu annahi tere anil busaaqi fil masjid mooy ak xaaxtande ko tifli di cracher ci biir jàkka tere guñ ko tere wal amri ak digle bi izalatihi minhu mooy boo ko buñ ko ci gisee ñu dindi ko sharia daa digle boo gisee lool nga dindi ko ida wujida fiihi bees ko fa gisee ci jàkke ji waaw te loolu nag nekkul fi ko fi def kese parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith indi fi ba mu ko gisee waxul ne ki ko fi def mooy kan ah jógal dindi moom moo ko dindi voilà kon mooy amul loon romp naa bon nangam dem déedéet wal amri ak digle bi tanzihil masjidi ak di euh, soril jàkka ji di ko moytul anil aqdar ci lépp loo xam ne taq-taq la ak sobe di fexe yooyu ñu koy soril jàkk ji di ko moytu di ko fa def foo xamante ne surtout bërëb yi nga xam ne fa lañuy ñuy jullee waaw ah, mais bu dee ci ci ci bu dee ci toilette ji jàkka ji kay loolu dara na wuti nga dem nga tuur ndox foofu après euh, mais sauf que il faut laisser la place propre comme ni nga bëggee yow boo fi duggee noonu nga koy fekk waaw ah, c'est pas douche publique la voilà ñépp fii ñëw ma dugg ci biir jàkka ji faj sama soxla def lii jàpp après dem voilà du ma tiire sax sas bi foo xam ne am na sas buñ mën a tiire ngir liñ fi def dem adaa bi lor gi ñu fi def dañ nga bàyyi noonu say tuur ndox say xayta lépp loolu c'est pas loolu l'islam wul voilà loolu c'est pas c'est pas mais côté bii waxuñ côté boobu côté toilette yi mais c'est juste tamit lii muy wax naan euh, tanzil masjid al aqdar mooy tamit fi nga xamante ne nit ki surtout bu dee chaise anglaise la wala sax chaise turque lépp ci yépp mooy boo ñëwee nga faj sa aajo pare fexeel endroit bi doo nga bëgge boo ñëwee niñ koy fekke mu set yow itam fexeel sàmmonte cet googee waaw ba képp ku fi duggaat ah moom lu man lu dul kontaan nga xam ne ci li mu gis nga xam noonu ay tiyaaba nga ciy am mais boo ko fi saltaale yaa ngi lor sa bokki jullit waaw am na ñoo xam ne mënuñoo dugg ci toilette yu mel noonu ndax ñi ndax façon yu mel noonu yoo xam ne dañuy dugg yàq toilette yi dem seen yoon waaw da nga naan ñii est-ce que dinañ xalaat doone ñii seen kër bu dee ñoom ñoo yor seen douche bopp wala yooyu di ko raxas seeni toilette lii moom dalay leer na lu def mais comme que c'est euh, fii la ñu bareeg ñëpp ko utiliser liñ naan bu mburum buur affaire buur la daal mbeddu buur la lu ma neex def nga dugg ci jàkka ji def li la neex xatta bés mbir mi mu dem sax tàyyee nga koo def wala bañ nga koo def gaaw génn gaay ñuy jabaatara gën keneen ñëw dugg sa gannaaw o oh! voilà loolu dafa ñaaw quoi voilà mais fii buy wax mooy surtout fi nga xam ne moom la ñuy jullee Euh, yeneen yi nga xam ne comme genre ay xaarta ndeku fi ñuy jullee tifli moo xam nag jàkka ji suuf la moo xam ban la moo xam karo la moo xam ay tapi la waaw loolu lépp di mooy tëndeku yooyu di ko fa def voilà wal amri bu nañ la te dinañ ko gis ci biir euh, ni ñu koy defee yeneen saa sa wax na ko mooy da ngay euh, xaw a gas tuuti di kii ak sa tànk tuuti kobos tuuti daal di koy def ci sa suufu tànk côté càmmoñ bi voilà après nga suulaat ko voilà bu dee nag tapi la yow xam nga ne loolu man da ne wala ay karo kon daal euh, bunt bi da koo samp ngir wan toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum da ci bokk ñoom seeni melo ak ni ñu mel mooy dañuy moytandeku di xaastandeku ci jàkka waaw di tifli tiim tifli rek foo kii taf xaf taf xaf ko fa gisee bul ne man daal du sama bos waaw mais boo koy dindi waxul na nga taqal gi sax wax mooy seetal loo xam ne di ko dindi te doo ci loro keneen du ci loru laa darara wala diraar nga dindi ko waaw te tamit bu jaree imam bi mu def ci gis ñu mel noonu moom mu taxaw wax nit ñi wax ak ñi ne leen lii jaaduwul nangam ak nangam xaastandeku ci biir jàkka loolu jaaduwul comme ni ko leen saa sa wax xati ala la léegi fii al imam indiw ay xadiis indiw fa al aaya boog ñetti xadiis li mais bunt bi buntu la boo xamante ne nii gisoon nañu ay affaires yu ci jëmoon waaw gisoon nañu ay mbir yoo xam ne daf ci jëmoon ba taxawoon ci masala yi bu baax walillahi alhamdu wal minna waaw walillahi alhamdu wal minna xadiis yi mu fi indi yëpp bon bu njëkk bi du dëgg-dëgg moom lañ gisoon waaye bi ñuy gis xadis bi nga xam ne moo doon xadis 652 ci baabul ghadabi chapitre 77 baabul ghadabi idan tuhikat hurumatu shar'i wal intisaari li diinillahi ta'ala gisoon nañ xadis 652 te xadis boobu mooy niroog bii nga xam ne moom la fekk même saxaaba bi moo ko indi woon léegi euh, beneen xadis bi mu ci boobu. dëgg dëgg mooy texte presque même mot ak xadis biñ la junj léegi six cent cinquante deux saxaaba bee wute bi Seydina Anas moo solo bee bi Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha kanta xadis beneen biñ ci teg muy xadis Seydina Anas boobu dañoo gisoon xadis boobu beneen saxaaba lañ gisoon mu solo même xadis bi en tout cas du même xadis bi ndax ñaari saxaaba yu wute mais même xew-xew bi mooy kaw kaw bi ñëwoon tuuroon ndox ci jàkkaay yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi moo tax fii masala yépp taxawoon nañ ci sax ci giyaatal bu baax ci bunt yooyu ñu la wax walillahi xamdu wal minna léegi euh, ñu war a gis kon fii li nga xamante ne mooy suñu bunt bi ñu war ko tàmbali kon xadiis ñett yi xadiis bu njëkk bi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah moo di mooy 1693 mu ne an Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-busaaqu fil masjidi xatii'atun wa kaffaaratuhaa dafnuhaa muttafaqun alayhi walmuraadu bidafniha idaa kaana almasjidu turaaban aw ramlan aw naxwahu fayuwaariihaa taxta turaabihi qaala abulmaxaasini arruyaaniyu rahimahu allahu fi kitaabihi albahr wa qiila almuraadu bidafniha ixraajuha min almasjid amma ida kaana almasjidu muballatan aw mujassasan fadalakaha alayhi bimadaasihi aw bigayrihi kama yaf'aluhu kasiirun minal jaahiliin kama yaf'aluhu kasiirun minal jaahiliin falaysa dhaalika bidafnin bal ziyaadatun fil xatii'a wa takfiirun lil qadari fil masjid wa calaa man facala daalika an yamsaxahu bacda daalika bisawbihi aw biyadihi aw gayrihi aw yaxsilaha kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a a ah, mu ñëw kon premier hadis bi mooy xadiisu euh, li nga xamante ne Seydina Mawlana Anas mu ne an Anasin waaw mu ne mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalamu mu ne anna rasulallahi mu ne que yonent bi alayhi salatu wassalam de xaala nee na albusaaqu ak xaaxtadeku fil masjidi ci li nga xamante ne mooy ci jàkka de xatiya loolu ab bàkkaar la waaw fóot loolu ñaaw téef la waaw alhamdulillah wa kafaratuha nit ki nag ki def loolee ni muy fare bàkkaaram yooyee mooy dafnuha musul jox nga bàkkaar dal la ko yàllay pardonné mooy fexeel mu suul ko fexeel suul ko waaw fexeel nga daal di koy suul waaw loolu moom mooy noonu lay demee mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamul Buxaari naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi nag imaam An-Nawawi am lu wax ci suuf mu ne wal muraadu bi dafniha li nga xam ne nag moom lañ jublu nag ci suul gi gi la bi di wax fii mooy idaa kaana al masjidu turaaba bu dee ne jàkka ji suuf la voilà comme liñ doon a sànq aw ramlan wala ay suuf soo daan ak ay xeer yu ndaw aw nahwahu wala yu mel noonu mooy daal mu nekk loo xam ne du loo xamante ne nii mooy mbir la boo xam ne après boo ko defee mën a dugg ci biir man nga gas dugal ko wala yu mel noonu fay waar yi xaa léegi waaja nu muy def ci def lool na ko suul taxta turaabihi ci suufu suufu jàkka ji fi nga xam ne moom la xaasta nekk mu ne na Abul Hasan mu ne ki nga xamante ne sëriñ ma nga xamante ne moo tudd Abul Hasan ar-Ruyaani mu ne moom al Abul Hasan ar-Ruyaani de nee na rahimahullahu tabaraka wa taala eh, moom eh, léeg-léeg ñu tudd ko si waaw <laughs> si si si si dañ ko fiy tudd <laughs> waaw qaadi la woon abul mahaasini moo tax mu ne qaala abul mahaasini ar mu abdul wahid ibn ismail ar-ruyaani nekkoon sëriñu shafi'i waaw bari na lu mu bind ay bindam yu bari euh, nekkoon koo xamante ne mu ngi gane àddina la quatre cent quatre cent quinze quatre cent quinze la gane àddina euh, daal di euh, ca Ruyaan waaw mooy li ñu ñaan Ruyaan yi <laughs> ca bilaadu Iran tey ci bilaadu Xuraasaan foofu la féete voilà après wër na dem na Bukhara dem ay Naysabur dem bu bari daal di wër daal di jàngi xam-xamu hadis ak fiqh euh, nekk ponkal bu mag ci Shafi'iyya yi rahmatullahi mu ngi génn àddina vers les années cinq voilà ci la génn àddina moom al imam Abul Mahasin cinq la génn àddina gane àddina quatre cent quinze génn mooy Arbuyaani al-Qaadi waaw Shaykhu Shaafi'iyya Abul Mahaasin Abdul Waahid ibn Ismaa'iil ibn Ahmad ibn Muhammad Arbuyaani at-Tabari ash-Shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a waaw moom la doon wax nag ne ne moom nee na ah. wala euh, moom nag euh, <laughs> ndeysaan euh, dañ koo faat waaw dañ koo faat mooy jamono jamonoy nizaamul mulk rek xam nga temps mooy assassin yi <laughs> yu moo assassin yi ci gaa yi lu jóge waaw nga xam ne gaa yi mooy ay xeetu siik lañu woon ismaayiliya yi ñoom ñoo ko faat waaw ñoo ko faat waaw akbar euh, lan am nañu ne cinq cent un am na ñoo cinq cent deux ñoom ñoo ko faat waaw waaw ku nidaamal mulku nekkoon kum doon màggal la kom li nga xam ne moom la boroom kii di wax euh, siyaru alam an an nubala muy al imaam al Adhabi mu ne nizaam wa kaana nizaam nizaamul mulk kasiir at-ta'ziim lahu nizaamul mulk <laughs> booy jeg liir kiiwu si al imaam al Ghazali yooyu jamono yooyu ñoom tamit lañ doon dudd mais gars yi yi ay nit lañu woon yoo xam ne dañoo ne woon euh, ay chiites lañu woon waaw nekkoon nag gaa yoo xamante ne nii képp koo xamante ne nii yow wute nga ak ñoom gisin ak yooyu ni ñu doon def dañ lay bàyyi ba comme bu dee imaam nga wala yu mel noonu wala autorité ba àjjuma wala foo xam ne ñépp lay gis wala kii public ñu assassiner la publiquement waaw moom mii noonu lañ ko def waaw bésu àjjuma ci jàkkaam jumaa ji lañ ko fàtt waaw ñoom ñoo ko ñoo ko fàtt noonu nga xam dañu lay faat yu wuxu ci kaw ñépp xam ne kii après nga xam ne loolu mën na tiitloo ñu bari waaw mooy c'était pour faire peur daal di terroriser nit ñi tamit joxe voilà ngeen moytuwul yéen itam nii lañ leen di def mooy comme rek wal iyaatu billah kon moom di euh, euh, rahimahullahu taala rahmataw waasi'a kon mu ne moom abul mahaasini seen seen nga xam ne euh, moom nee na ar-Ruyaani fii kitaabihi al-Bahr ci téere boobu al-Bahr mu ne foofu wa qiila al muraadu mu ne mu ne nag li ñu jublu nag fii li ñu jublu hein bi euh, bi dafniha que hadis bi li yoneen saa salaam naan al buzaaqu al busaaqu dañuy wax buzaaq di wax busaaq bu ci nekk ñëwee ni ko fil masjidi xati'a wa kaffaratuha dafnuha mu ne loolu nag ñu jublu bi dafniha kii suul ko mooy ixraajuha min al masjid moo ngi génn ko ci jàkk ji amma ida kaana al masjidu muballata waaye nag bu dee nag jàkk ji daa nekk loo xam ne muballat mooy pavé waaw mooy loo xam ne c'est pavé mooy pavage nga xam ne dañuy jël tali yoo xam ne dañ koy pavé wala mbedd yoo xam ne jël pavage yi teg ko nga ne dañuy kii defar niveler suuf si après ba mu kii nga xam ne du am ay pëtëx pëtëx après dëgër ba mu dëgër ah après nag ñu jël yooyu nga xam ne genre xeer euh, yoo xam ne bon dañ koy defar yoo xam ne yépp ay tolloo ñu tegal teg hmm, pavage daal mooy pavage bu dee nag jàkka ji noonu dañ ko pavé aw mujassasa wala mu nekk loo xamante ne plâtre lañ ko def mooy loo xam ne comme man nañu wax tey taro rek wala dër waaw woo xam ne ab perron wala yu mel noonu fa dalaka ha nit ki ñëw nag daal di koy euh, euh, xoos yi ci ci moom bi bi bi madaasi yi ci dàllam yi mu sol wala tànkam ak yooyu ci dàllam aw bi xayri wala leneen kooku kamaa yafalu comme ni nga xam ne loolu lay def kasirun ñu bari hmm? minal jaahiliina ñi nga xam ne dañoo riiri xam-xam xamuñu <laughs> falaysa zaalika bi daf naa imaam nooy nooy loolu loolu loolu loolu loolu loolu waa ah, loolu du suul ah <laughs> loolu mais loolu du suul loolu la nekk suul <laughs> waaw bal ziyaadatun fil xatiya non yow li nga def mooy da ngaa yokku liñ naan yokk nga xor kaw euh, xar mi karaw nag waaw yow yow yow yow nga ñëw mooy daan park que ngay gën a rattaxal foofu takkal ko mu tasaaroo ci kii bi ci karaw yi nga xam ne du deñ lu dul ñu ñu jëli leneen loo xamante ne moom lañ koy dindee comme ay serpillère wala ay ay ay éponge wala leneen ah mu ne loolu comme ni ñu bari di def ñu xamul ñi du loolu ah non c'est pas waaw <laughs> waaw <laughs> voilà léegi mu ne kon loolu du tus quoi waaw loolu moom du tus waaw jël say dal di ko xoose non non c'est pas comme ça waaw loolu c'est pas comme ça mu ne du lool bal ziyaadatu yow liñ fi def lenn kese la ah da ngaa yokk alxatiya mooy ñaawteef gi waaw yow gin ngaa yokk ci xar mi karaw loolu nga liggéey waaye xam nga ne li nga def du loolu léegi a ne wa taksiirul te tamit bari la lil qadari yow fii la waa ji xaaxte ko woon nga ñëw tasaare koog sa dàll yi pomp ko ci riital koog sa tànk bi gin nga koo baril fil masjid ji jàkka ji wala man fa'ala dalik léegi ku def lii lal moo ko war an yamsahu léegi yow ba nga ko defeek sa dàll xama woon gina takkal foofu na nga ko jël fomp ko ba'da zalika bi saw bi ak sa aw bi yadi wala loxoom aw xayri wala leneen aw la wala mu raxas ko mais nagu seetaal solution boo ko dindee mais bu ko bàyyi noonu dem sa yoon xaafta ne ko ba pare def lool dem sa yoon non loolu mooy ñu xamul mais boo xamee léegi yow wala mu nga fàtte ba def ko na nga doxali kon lii la imaamu Nawawi wax mais imaamu wii lii mu wax fii c'est ça wute nag la mu waxoon <laughs> bañ doon gis hadis bi hadis bi hadis sayna anas bi radiyallahu taala anhu nga xam ne boobu mooy hadis sayyidatu Aisha bi ci teg loolu lay niroo voilà waaw moo tax eh, nañ ko nañ ko jëlaale waaw mooy hadis mille six cent quatre-vingt-quatorze mu ne waan aishata radi allahu taala anha anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama raa fi jidaari alqiblati muxaatan aw busaaqa aw nuxaamatan fa hakka muttafaqun alayhi kon mu teg ci xadis bi muy bu saydatu aïsha mu ne waan aishata mu ngi jële saydatu aïsha radi allahu anha anna rasula allahi ken ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah raa seen na gis na fii gidaaril qiblati mooy ci miir bi nga xam ne moo féete qiblaam qibla euh, qibla bi muxaatan ab li nga xamante ne nii mooy ab ñandaxit ab ab kii boog tuflit ñandaxit yi ci gémmiñ la jóg aw buzaaq wala salive mooy daal salive mooy mooy mooy mooy <laughs> aw nuxaamatan wala xaaxtande ko waaw fa xakkahu mu daal di koy xoos mooy gindi ko muttafaqun alayhi mu ne xadis bi al imaam al buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo léegi xadis bii nii ah moom biñ génn gis nga niñ niroowee da ndax biñ génn dane yoneen saa saam dane al busaaqu fil masjidi xati'a wa kafaaratuha dafnuha deuxième xadis bu sayyidatu Aysa bi biñ gis nii moom moo niroo exactement hadith bi nga xam ne moom lañ doon wax moom lañ gisoon six cent cinquante deux ci chapitre soixante dix sept baabul ghadabi idan tuhikat hurumatu shar'i foofu la ne woon wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu ne woon mu ngi jële Seyna Anas mu ne kenn ndawal yàlla li dafa gis ab xaaxtandeku ab crachat ci mooy ci mur bi la fa shaqqa dalik alay mbir mi daal di koy pene lool waaw affaire bi daal yoneen saa sam gërëmu ko dara metti ko lool hatta ruya hatta ruya fii wajhi ba di nga xam ne boo xoolee yoneen saa xar kanam bi xam ne yonent bi saa sam kontaanul fa qaama fa hakkahu bi yadi mu daal di koy xoos ak li nga xam ne mooy loxoom fa qaala mu ne inna ahadakum mu gépp moom la doon wax ne imaam bi bu gisee yooyu après na xutba gaay wax leen xamal ne liiru yoon yoneen saa taxaw na leen kenn ci yéen ida qaama fi salaatihi bu taxawee di julli fa innahu yunaaji rabba boroomam lay déeyaalteel lay déeyaaleel wa inna rabbahu baynahu wa bayna alqibla boroomam moo nekk digganteem ak qiblaam fala yabzuqanna ahadukum qibala alqibla kon nag kenn ci yéen ngalla waay bu mu di tifli di craché di di xaaxtandeku ci kanamu qiblaam walakin waaye nooy def an yasaarihi na ko def ci càmmoñam aw tahta qadamihi mooy ci suufu dàllam parce que càmmoñam mooy bu dee kenn new fa waaye bu dee daan new fa daa am ku fa nekk comme jàkke yi nga xam ne kii day nekk sawet kii nekk sawet bu boobaa mooy ci sa suufu tànk sa côté càmmoñ foofu koy def summa axada ginnaaw gi yonent bi saa saa lay wane ne fa kaw bi yadi yi du loxoom direct la ci teg ginnaaw gi mu daal di jël ah daal di le moo lool beneen riwaay moo ko wane mooy bii day wan nan ngeen koy defee waaw ridaa yi mu jël wàllu ab yéreem yéreem bi fa ba basaqa fii daal di ciy tifli wan nan ngeen koy def summa radda ba'dahu ala ba'd daal di delloo leen ci leen fa qaala aw yaf'ala hakada mooy nga suul ko ci suuf wala nga def lii muttafaqun alayhi mu ne imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo léegi xoolal ci suuf la mu wax ak fii ni mu wutee imaamu Nawawi tegoon ci rahimahullah ne wal amru bil busaaqi an yasaarihi aw tahta qadamihi huwa fii maa idaa kaana fii ghayri al masjid fa ammaa fil masjid falaa yabsuqu illaa fii thawbihi mu ne digle bi nga xam ne moom lañ digal nag nit ki bu demee ba mooy loro ko waral mooy manu koo téye foog mu xaastane ko waa foog mu tifli buy tifli foofu na ko def yeneen saa ne na ko def càmmoñam wala ci suufu ndëggu tànkam. mu ne lool huwa fii ma ida kaana fi ghayril masjid loolu mooy bu dee ne du nekkul ci jàkka ah. fa amma fil masjid bu dee ci jàkka fala yabsuqu nit ki du daal di tufli illa fii saw bi lu dul ci yéréen boo fàttali ko boo demee dégluwaat lool ba ñuy def taxrij bi def imaamu Nawawi lii mu wax dama ne woon imaamu Nawawi lii mu wax hadith yi ci boppam jàppale wuñu waxam ci parce que hadith yi muy hadith bi ci boppam yoneen saa sallam lii ci jàkka la woon jàkka lay wax parce que jàkkaay yoneen saa sallam suuf la woon gis nga fii mu ne woon bu dee jàkka loo déedéet lii mooy bu dul jàkka mais bu dee jàkka ci rek kese nga mën a def pourtant xoolal tay fi mu li mu wax nii fii fii nii sànq hadith Seydina Anas bi ñu gis léegi ci suuf xam nga lan la wax dégg nga li mu wax mu ne wal muraadu mooy bi al busaaqu fil masjidi qadiyya wa kaffaratuha dafnuha muttafaqun alayhi mu ne al muraadu bi dafniha idha kana al masjidu turaban aw ramlan aw nahwa fa yuwaari tahta turabi lii mooy li dëppoo hadith voilà <laughs> voilà mu ne loolu mooy liñ ci jublu mooy bu dee jàkka ji daa nekk suuf wala ay xeer la wala yu mel noonu bu ko defee moom bu xaaxte nekkoon nit ki bu tiflee mu daal di koy te bu boobaa nag moytu naan xaax topp parce que loolu yaa ngi gédday kàddu yu bokkul ci dugal ngay xaraf ci yoo xamante ne ci biir julli ji comme niñ la ko waxoon fay waar yi bu boobaa bu tiflee ndànk ci suuf da koy muur tax tax turaab bi ci suufu jàkk ji kon fii mooy dikkaat na lii mooy li nga xam ne lii dëgg-dëgg mooy li dëppook xadiis bi mais pas li mu waxoon fële naan bu dee jàkk moom kenn amoo bu kooku manul tufli ci pas ci jàkk ji mais ja bu dee ci jàkka yow ci yére kese loolu euh, rectifier na le tir fii walillahi alhamdu wal minna léegi euh, suñu xadiis yi kon gis nga mu ngi nii léegi nag ñu def taxriij yi taxriij yi la ñuy def kantaa njàngat yi moom taxawoon nañ ci foofu da ngay delluwaat foofu ndax njàngat yi foofu la fii moom taxriij kese lañ deful woon léegi euh, ak tamit le fait que surtout hadith sayna Anas bi al-buzaaqu fil masjidi xatiya wa kafaaratu wa dafnuwa est-ce que bàkkaar bu ndaw la ñenn ñu ne bàkkaar bu ndaw la am ñu mukk parce que la fait que yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moom moo ki nga xam ne daa xaaxtandeku hmm? euh, yawmal qiyaam ak xaaxtandekoom day nekk diggante bëtam yi loolu Euh, day wane ne loolu sa loolu lu rafet la <laughs> loolu day wane ne kon kay lii la lu garaaw la ah, loolu lu garaaw la loolu mbir moo xam ne du lu ñu naan lu ndaw la wallahu taala alam loolu gisoon nañ ko foofale waaye nañ def taxrij bi après insha allahu taala kon mu ne woon hadith sayna anas al fil masjidi xatiya wa kafaratuha dafnuha léegi muttafaqun alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom daanaka nga ko solo ñu ne seen sëriñ imaamu Ahmad ibn Muhammad solo woon na ko lu jiitu woon waaye na ko noon seen bokku taalibe imaam Abu Daawud indi na ko ci terme al Buzaaq waxoon nañ la Busaaq xam nga Riyaad bi Busaaq la wax Buzaaq am na waaye imaam Abu Daawud indi ko ak taflu tamit fil masjidi xatii'a wa kaffaaratuhu an tuwaariya voilà foofu imaam Abu Daawud indi na ko. nga addi yooyu alhamdulilah waxoon nañ la taflu onomatopée la mooy ni ñu koy defee comme booy tifli ne waaw waaw wolof naan tifli araam naan taflu mooy daanaka ni ñu koy defee liñ ko tuddee xati'a wa kafaratu an tuwariya mooy li koy faj nag li koy kiiwe euh, sa bàkkaar boobu li koy far mooy nga daal di koy muur indee na ko noonu indi na ko al buzaaku fil masjidi xatiya wa kafaratuha dafnuha moom ki nga xam ne mooy al imaamu hmm, Euh, Abu Dawud ñëwee tamit an-nuxaa'atu fil masjid an-nuxaa'atu fil euh, fil masjid